mooy Ziyaad ibn Labiid ibn Sa'laba ibn Sin ibn Sinaan ibn Aamir al-Ansaari al-Bayaadi moom mu ngi tuddoon Ziyaad Ziyaad moo doon turam ibn Labiid di doomi ku ñuy wax Labiid ibn Sa'laba Labiid di doomi Sa'laba Saalaba di doomi Sinaan Sinaan di doomi Aamir al ansaari al bayaadi bokkoon ci waa banu bayaada ci waa lansaar moom nag Seydina Ziyaad radiyallahu anhu imaam Muusa ibn Uqba rahimahullah nee na na ko noon imaam Ibn Saad rahmatullah alayhim nee nañu moom di Ziyaad ibn Labid bi fekke woon na bokk na ci ñi nga xam ne fekke woon nañ al aqaba muy aqaba yooyu bañ doon jaayante geneen ci alayhi salaatu wassalaam ñoom waa Lamsaar ca Mina non seulement fekke na aqaba waaye fekke na Badr woowu gowaana Ziyaad min ashaabi euh, min euh, ashaabi rasulillah dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo fekke woon Badr euh, imaam al-Waaqidi rahimahullah nee na ziyaat bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujj gi moom la defoon mu ko doon bi moo ubbee dëkk yu bari moom la defoon mu newoon Hadramawt moo ko fa toogaloon nekk ca Yaman mu ne moom foofu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di woon tegoon moom nag imaam ahmad ibn hanbal na ko noon imaam alxaakim ak imaam ibn maaja rahmatullah alayhima dañoo solo bu dee imaam ibn maaja rahimahullah dane xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba mu ne nettali nañu abu bakr di doomi abi shayba nekkoon seen sëriñ ñoom ba mu des eh, waa kutubu sitta Abu Bakr ibn Abi mooy kutubu sitta mooy juróom benn téere xadiis yu mag yi muy saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim sunanu Abu Dawud sunanu Nasaa'i non sunanu Tirmidi sunanu Nasaa'i ak Ibn Maaja ñoom ñoom ñépp seen sëriñ la ba mu des imaam ak Tirmidi rahmatullah mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba bi rahimahullah da ngay gis seen sëriñ loolu ñoom ñépp ba mu des imaam at-Tirmidhi di Abu Isa Muhammad ibn Isa moom moom la doonul woon ndax ñi nekk seen sëriñ ñoom ñépp ñooñu bariwul ñoom euh, kii la euh, bon Muhammad ibn al-Ala voilà ak Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ak ñeneen ak ñeneen insha allah dinañ fi tuddati bariwuñu ah ñooñu mu nekk ak ñooñu ñooy ñi nga xam ne seeni sëriñ lañ ñoom ñépp am na ñeneen ay siis yu ci des ci ñimalim euh, moom mii nag tuutee desoon mu bokk ci ñooñu waaye imaam an-Nasa euh, imaam at-Tirmidhi moo jëlul ci moom muy euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba imaam kon Ibn Maaja mu mooy moom mi sëriñu imaam al Buxaari la Abu Bakr ibn Abi Shayba sëriñu am imaam Muslim imaam Muslim moom lu bari lay jële ci moom ku yër rek gis haddathana Muhammad eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba moom moom du jeex moom eh, imaam an Abu Dawud an-Nasa'i an Ibn Maaja ñoom ñépp ay taalibewu kii lañu di Abu Bakr ibn Abi Shayba kon imaam Ibn Maaja mu ne haddathana nettali nañu abu bakr ibn abi shayba di abu bakr di doomi abi shayba qaala mu ne haddathana nettali nañu waki'un di waki' al-kuufi bu shakawtu ila waki'in boobale sëriñu imaam shaafi'i ak ñoom imaam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi ja'ala al-jami' qaala mu ne haddathana nettali nañu al-a'mash di al-a'mash sulaymaan ibn mihnooy ibn Mihran al-Kahili di imaam al-Amash dëkkoon foofu le moom it ca Iraq an Salim ibn Abil Ja'd mu jële ci Salim ibn Abil Ja'd an Ziyad ibn Labid mu jële ci Seydina Ziyad ibn Labid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom lan la nettali riwaaye bii nag Saalim ibn Abi Ja'd bi dajewul ak Seydina Ziyaad euh, comme ni nga xam noonu la imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al-Isaaba mu ne wa Saalimun lam yalqa Ziyaadan Saalim dajewul ak Ziyaadan mooy jëlewul ci moom kon dañuy gis ne am na rupture waaye mu ne am na shaahid ci yoo xam ne day ñëw di appuyer même hadith bi ñuy bëgg a wax nii boo xam ne imaam at-Tabaraani soloo na ko naka noonu imaam at-Tirmidhi naka noon boo demee ci imaam at-Tirmidhi ak ah, imaam ad-Daarimi rahmatullah alayhim ñoom dam indi nañ fa xadiis boo xam ne euh, bu Abu Darda boo xam ne day appuyer wax jii nga xamante ne nii moom la Ziyaad wax ndax foofu Abu Darda radiyallahu anhu dane bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxee li muy wax nii Ziyaad da koo laaj léegi loolu mu wax mooy lan kon bu dee ci riwaaya imaam an al Qazwini mooy kii nu mu tudd Ibn Maaja rahmatullah alayhi mu ne an Ziyaad kon an Saalim Abil Ja'd Saalim Saalim Abil Ja'd mu ne kon an Ziyad mu jële ci kon an Ziyad kon dañuy gis ne du moom moo jële direct ci Ziyad radiyallahu anhu mu ne kon qaala Ziyad ne zakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallama shay'an mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa mës tudd mooy dañu mës a toog ak moom alayhi salaatu wassalaam mu daal di am lum tudd benn mbir am lu mu doon wax benn sujet bu mu doon wax am lu tudd fa qaala mu ne nag li mu waxee loolu bare mu ne zaaka lii ma tuddle loolu loolu la leen joxoñ ko joxoñ ko sori inda awaani dhahabil ilm mu ngi am li ma nettali ñii da leen nettali ba pare ne loolu nag mu ngi xew loolu léegi mu ngi xew jamono ji nga xam ne ci la xam-xam bi naawe dem bar xam-xam ne men teñ fees newatul ci dënn yi téere yi kenn jàngatu leen mu ne mooy jamono ji nga xam ne xam-xam awaani euh, heure jamonoy zahabil ilmi jamono ji nga xam ne xam-xam danaan menteñ ne fees ne mees dem yoonam ñun moom xam-xam demul moom mais prémisse su demam mu ngi fi qultu nee na Ziyaad ba yonente mi alayhi salaatu salaam ne loolu mu ngi xew jamono ji nga xam ne ci la xam-xam di naawe nee ma ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa yadhabu al-ilmu wa nahnu naqra'u al-qur'aana wa nuqri'uhu abnaa'anaa wa yuqri'uhu abnaa'unaa abnaa'ahum ilaa yawmi al-qiyaama nee na nag man Ziyaad man yonent bi alayhi salaatu wa salaam gis nañ ne xadiis bële bu eh, eh, bi jaar ci imaam Abi Darda moom boobu tam ne ci Sunan eh, ak Tirmidhi rahimahullahu taala ah, mais du moom rek du imaam at-Tirmidhi rek imaam at-Tirmidhi ak imaam ad-Daarimi boobu dane imaam ak Abu Darda dane yonent mi alayhi salaatu wa salaam dane kunna ma rasulullah fa qaala haaza awaanu yaxtalasu yax yuxtalasul ilm mu ne haaza loolu fekk daal lu mu doon wax mu ne loo lii de awaanu yax yuxtalasu jamono joo xam ne day nëbbatu dootuñ ko gis al xam-xam day day naax saay day day day dootuñ ko gis nee na fa qaal abu darda nee na fa qaala lahu ziyad ziyad ne ko ibn labidin al ansaari di doomi labid te bokk ci euh, abu ci waa lansaar naka noonu imaam ubaadatu ibn bañ ko nettalee xadiis boobu dane sadaqa mooy abu darda wax na dëgg wa awwalu maa yurfa'ul xushu' mu ne tamit yonent bi alayhi salaatu wasallam teg na ci wa awwalu maa yurfa'ul xushu' ak jamono jooju yëpp mooy yëpp boo xam ne ci la ñuy yëkkati gaa yi jàng bi yëpp du leen tiis du leen teg du leen benn xushu' duñu ko am sans dars sans raqaa'iq tous la leen dul jariñ yurfa'ul xushu' yal nañu yàlla bañ a boole nag ci cadre yooyu quoi. te musal ci jullit ñi kon mu ne euh, léegi Ziyad kon ne ko mais yonent mi alayhi salaatu wasalaam ma ne ko yow ndaw yàlla li mais naka la xam-xam di demee wa nahnu te ñun naqra'ul qur'aana dañuy jàng alxuraan gis nga ñoom lan lañ tuddoon xam-xam alxuraan ndax mooy ndayu xam-xam yi ndayu xam-xam yépp mu ngi ci alxuraan mooy alxuraan amul benn xam-xam buy taxaw boo xam ne amul surs ci alxuraan moo tax ñoom loolu lañ buñ doon wax aalim ñoom ñoom aalimul moo taxaw ak xadiis rasulillah kook lañ doon alayhi salaatu wasalaam ndax xam nañ ne ko xam loolu yi ci des yépp ubbee ko ci yow waaw wokk baax kon mu ne ko man ma ne ko yow ndaw yàlla ya rasulallah wa kayfa yadhabu al-ilm naka la xam-xam di demee ñun ñuy jàng alxuraan wa nuqri'uhu ñu koy jàngal abnaa'ana suñu doom yi wa yuqri'uhu mu koy jàngal abnaa'una suñu doom yi abnaa'ahum seen doom yi ainsi de suite ñuy continuer ku ñëw génération bu ñëw rek di ko jàngal ñu ci des ilaa yawmal qiyaama ba yawmal qiyaam di taxaw kon naka la xam-xam di demee qaala yonent bi salaatu wasalaam ne ko sakilatka ummuka ziyaadu in kuntu la araaka min afqahi rajulin bil madinati awalaysa haadihi alyahuudu wannasaara yaqra'uuna altawraata wal injiil laa ya'maluuna bi shay'in mimma fiihima nee na yonent bi alayhi salaatu wa ne ko sakilatka ummuka yaa zi eh, ummuka ziyaadu ne ko yow daal cim rek ziyaad mooy tekkiwul ne ko yal mooy ci ci littéralement mooy yal la sa yaay ñàkk rek yow ziyaad mais loolu waxi ñu cofeel la ci araab yi mooy koo amal benn affinité nga koy waxal tekkiwul ne à la lettre nga ko ñaanal mais day wane ni ko bëggee ak ni ko jegee xam nga lu mel nii la waxoon say naa Mu'aaz sakilatka ummuka yaa Mu'aaz mooy bi koy wax naan ko euh, kuffa alayka hada ne ko nag téyel ma sa sa làmmiñ wi fexeel nga fegal ko sa bopp kuffa alayka hada mu ne ko afa naxudu bi ma natakallamu bi bi ndax yàlla dañuy jàpp di ñu di ñu nu mu tudde di ñu xisaab di ñu euh, euh, euh, ñu rendre compte ci li nga xam ne moom la suñu làmmiñ ñuy wax mu ne ko sakki lakk ummuka yaa Mu'aaz ni ko yàlla na la sa yaay ñàkk rek mooy cim yow Mu'aaz yow loolu noo def ba xamoo nem làmmiñ li ngay wax sa làmmiñ mën na laa dugal guta goo xamante ne ne dootoo ko génn ndungu siin goo xam ne dañuy damm caabi ja sakilat ko ummu ko mooy waxin la mooy cim comme ñoo ne cim rek yow mais wur wane ne kii daf laa jege ak ñeewant mun na ko yow daal ziyaar in kunta man de yonent ma lay saab gisoon naa ne gis naa ne yow min afqay rajulin bil madina jàppoon naa ne gisoon naa ne yow bokk nga ci ñi gën a dégg fiqh ci madina li nag tekkiwul ne kon léegi déggatoo da bëgg a wax rek yow fi nga tollu ci sa xam-xam allahu akbar kaana ziyad min afqahi rijaalil madina allahu akbar bokkoon na ci ñi nga gën a dégg fiqh ci ci waa madina radi alayhim salaatu wassalaam moo tax mu ne in la araak nekkoon naa gisoon man jàppoon naa ne yow min af bokk nga ci ñu gën a dégg tekkiwul ne ko yow kon léegi bokkatoo ci ñoom mooy fi nga tollu ni mu kawee nan nga def ba xamoo ne xam-xam day naaw <laughs> mu ne ko awalaysa haadihi yahud léegi nag mooy ne gis nga euh, méthode mooy ginnaaw gi dangay ngay leeral say wax mais di wax wax yoo xam ne kenn du ci xam dara ñu naan yée moom nag ku kawe la déedéet kooku day wane ne rek royul yonent mi alayhi salaatu wasalaam ni mu ware ndax yonent mi alayhi salaatu wasalaam ay waxam dañ ko doon xam mais yow yoo xam ne ñu naan moom nag ay xawam dafa la ay waxam tout le day laaj dégg-dégg tout le temps tout le temps mais saa yi loolu nag bon taxul ñuy wax tamit kon mu ne ko euh, mu koy leeral nag lan moo lan moo lu leer loo xam ne moom dund na ko gis na ko luy wane ne xam-xam day naan mu ne ko awalaysa haalihil yahud ndax ndax xanaa du yahud yi yahud yi Medina yi xam nga leen yahud yi wan nasaara ak nasaraan yi chrétiens yi du gis nga chrétiens yi yahud yahud yi chrétiens yi yaqra'una tawraat dañu jàng tawraat wal injiil ak injiil laa ya'maluuna bi shay'in mimmaa fiihimaa te defuñu tus ci li nekk ci li nga xam ne moo nekk ci tawraat ak injil l'évangile ak tooraa bi mais dañ cee def dara mooy bu bu normal bien ah, waxuma seen yi false yu ñu yor mais jamono yi am na yu desoon yoo xam ne yu wér la comme ni ñuy gise ci Abdullah ibn salaam radiyallahu ta'ala bu yàggagul léegi rek bu yàggatu pas suba pas ginnaaw suba mais mën na nekk ñetteelu jotaay bii di ñëw wala rek bii di ñëw insha allah kon mu ne ko xanaa gisoo ndax yow gisoo yahuud yi chrétiens yi lu ñu ngi liir alxuraan ñu ngi liir injiil ak di ko jàngale dañ ko doon jàngal ba léegi da ngay gis eh, eh, kii eh, nu mu tudd rabbinaa yeeg yooyu seen kii nu mu tudd seen école rabbi rabbi nu mu koy woote religieuse yi yoo xam ne dañ fay jàngale ñeneen dañuy jàng tawraat dañuy jàng tawraat dañuy jàng ñi chrétien jàng Injiil gisoo ñuy jàng lool te malgré ñu koy jàng laa na bi shay'in min ma defuñu tus ci li nekk biir kon xam nga kon yonent bi alayhi salaatu wax nañu mooy ne euh, loolu mooy jamono ji nga xam ne ci la alxuraan di naawe xam-xam di nëbbatoo tekkiwul ne dootoo gis téere tekkiwul ne téere yi dañ leen di lakk bu boobaa dañuy naaw réer ñuy seet xamatuñ fuñ féete déedéet waxu la loolu ah. Ah, ah, lim la mooy lépp ngi fi léegi sax lañ gën a am accès ci yooyu mais kan moo fi jógee ci benn dëkk dem feneen di xool benn téere ndax benn téere amatul wala ku ko def dalaa neex walla yow dangaa déconnecté ndax boo toogee sa sa néeg man nga faa toog doo génn. yor bibliothèque bu gën a riche bibliothèque yi nekk biir Dakar yépp ci wàllu diine sa biir ordinateur nga war ko sa tablette def ko sa poche wala sa téléphone iPhone wala yooyu wiki wiko yooyu nga def ci lépp daxañ ko sa poche téere yi ne fi nga yor Sahih Imaamul Bukhari Sahih Imaam Muslim yor Shara yor lépp mu way yor lépp yor Jaami'u Tirmidhi Jaami'u Tirmidhi yor affaire tafsir yi lépp nga yor ko lépp ñu fi pourtant rek mais dañ koo liirul sax wala bu ñëwee ba koy liir jëfewuñ ni ci biir moo tax mu ne xanaa gisoo ne chrétiens yi juifs yi ñoom du dañuy liir seen injil ak seen tawraat bi mais te waa laa ya'maluna te jëfuñu laa ya'maluna bi shay'in defuñ tus mimma fihi ma kon loolu la yonent ma lay saar saam di wax moo tekki ci biir waxam la leerale lan mooy jamono jooju la xam-xam di naawee alxuraan a ngi fi ah mais alxuraan a ngi fi alxuraan ji defaroon bi tàggatoon defar yar Seydina Abu Bakr mais moo lañ yora ma ne moom laay téye sama loxo bii même bi la dara fifteen dañu ci alxuraan bi defaroon Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom lañ téye ba muy wéet naan itfat ittaqillaha ila Umar ittaqillaha yabnal yab Umar aw la yu'adhibannaka Allah wat naa ne wallahi la tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka Allah maa ngi wat ne yow yow bunayal Xattaab yow doomu Xattaab su ndaw si di wax boppam la tattaqiyanna allah waat naa ne di nga ragal yàlla wala buur yàlla dina la mbugal ak koo man di doon xoolu ci yooyu yàlla amul frère ak sœur ak yooyu ah déedéet dalay mbugal même bu dee yaay Umar boo ko jaamuwul boo ko ragalul mais même alxuraan boobu moom lañu yor lañu ornee suñu oto yeeg bibliothèque yeeg suñu arbre suñu kii yeeg kii maison yeeg yooyu yor ko ci suñu téléphone yeeg suñu paay iPad yeeg suñu yooyu di mais est-ce que dañoo jariñ ni mu doon jariñe jariñuñu comme ni mu leen doon jariñe ma ne alxuraan bi tàggat Seydina Usmaan radiyallahu anhu ba mu mën a jël arme bu lumboraal lu koy préparer mais <laughs> moom lañ yor ba léegi mais alxuraan bi tàggatoon asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mais moom lañ yor ba léegi di allahu akbar moom mi ko defaroon tàggat ko ba yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne la ontiyanna raayata gadan rajulan yuhibbu allah wa rasulahu wa yuhibbuhu allah wa rasuluhu waat naa ne déwén dinaa suba dinaa jox drapeau bi góor goo xam ne dafa sopp yàlla sopp yonentam alayhi salaatu wassalaam yàlla ak yonentam daal di koy sopp alayhi salaatu wassalaam mais kooku li ko defaroon mooy alxuraan ji fifteen jógu ci mais est-ce que ni nga ko jariñoon la fi jariñ kenn ku nekk ci ñun amuk ah, moo tax yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne mais dañ koy jàng juif chrétien yi loolu yemul ci ñun ci ñooma ah, ñu ni dañ koy jàng am na ci ñun ñoo xam ne laa ya'maluuna bi shay'in mimma fil qur'aan bari na ci ñun ñoo xam ne jëfuñ tus ci li ne ci alxuraan dara yàkkamti nañ sax ñu ne lii ci alxuraan na koy digle bañ fule ko bule ko fule voilà defuñ tus ci mbir yi wa qaala rasuulu yaa rabbi inna qawmi ittaxaduu haadha al qur'aana ñoo ñan la haadha al qur'aana mooy mooy chrétien yi yowmal qiyaam borom bi ne waqaala rasulu sama ndaw bi di yonente mi alei salatu salaam keroogee dina ne yaa rabbi yow sama borom inna dëgg-dëgg xawmiya sama ñoñ ñii di sama communauté sama xeet ittaxadu mooy ñu bari ci ñoom dañoo jàpp ci sama alxuraan ji dañ koo gàddaay alxuraan lay wax ñun loolu mooy jamono ji nga xam ne al xam-xam day naaw xoolal léegi rek masala yi nga xam ne ñoo gën capital mais lacune yi dafay bari julli lacune yi neen loo xam ne moom amul boroom xam-xam moom ñépp ko war a xam nen lañ koy defe waxuñu la ndax lii faratalaam sunna la loolu moom loolu ci li gën dëgër loolu loolu ku ko ku julli nga xamoo loolu yàqul sa julli mais bu sa julli amee problème nga war koo réparer defar ko loolu moom da koo war a xam ndax yonent mi alayhi salaatu salaam nit ñi dañ doon ñëw julli waa ji di laaj naka lay jullee ak yi heure mu ne ko des fi julli ñag ñu mu jullee ñu wañ ko kii après mu laajte ne ana ki doon laajte ñu ne ko mu ngi mu ne ko kii nga mu ne ko loolu mbir yi la waa ji de mooy kii yi heure yi julli ñuy jullee mu leen sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen gise may julli ku jullee noonu baax na mais bu amee problème danga ko war a xam yooyu làkk yu ni neen te pourtant lépp a ngi ci téere ndax laa yaamaluuna da ñun moom problème bi xamul ba dañ koo liirul sax defuñ ko dara azaka mii ngan dum guuf ci xam dara bàyyiwul dangay ñu bari jàpp ne xam nañ xamuñ ci dara koor moom nañu xiifal dem yoo xam ne yu capital fondement di yi nga xam ne farata yi sax ngan di lacune lañ ci am te pourtant tout est écrit noir sur blanc ba pare mais ya ah, subhaanallah kon noonu la xam-xam di naawe tekkiwul ne exemplaire u Coran dootul am kenn dootu ko gis du loolu wa ah. mu ngi fi waaye nag yal nañu yàlla bañ a boole ci ñi mu doon wax masalul ladina xummilu tawraat summa lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfaara bi sa masalul qawmi alladina kaddabu bi ayatillah waaye ka masa mel ni gaa yi nga xam ne rek xummilu dañ neena yenoon jox leen ak tawraat ne leen jëfe leen li ci nekk muy juif yi summa lam yaxmiluha ñu bañ koo yenu bañ a def li ci nekk na ñoom li li seen bakkan li neex seen bakkan lañuy def mu ne ñooñ ka masalil ximaari kooku ñooñu dañuy mel ni ay mbaam sëf yoo xam ne mbaam yoo xam dañuy yenu pourtant ay téere yu valeureux wala ay yoo xam ne yu gànjal téere yu gànjaru te am solo te valeur te bari njariñ waaye teewu ko moom mu réer pourtant li koy gidéen ci kaw téere yi muy réer na dugg ci màndik mi ba gaynde yi daal di koy fàdd te pourtant ci biir téere yi am na fa carte bu naan ko fii nii fa nga jëm ne màndik ma la teggeel mais da koo xool sax bi sa aka ñaaw misaalum ñi nga xam ne dañoo weddi aayaay borom bi yàlla bu ñu yàlla boole ci ñoom yemul woon ci ñun de moo tax wa xaamilul xadiisi bi ixtisaari an fahmihi kamathalil ximaari imaam as-Suyuuti rahimahullah ne xadiis gis nga aaya boobu loolu yemul ci ñooma ah, ummay yonent mi alayhi salaatu wasalaam bii am na fi mu dee xoolal bu dee dañoo ñëw ci wàllu xadiis wa xaamilul xadiisi bi ixtisaari waaye ji nga xam ne moom dafa yenu xadis mooy dafa mokkal xadis noonu rek yem ci biir isaari yem ci loolu wiir naam wérul li ci biir atte yi sama yoon new ci yooyu man daal naa ko mokkal rek nekk ab logiciel wala kaset boo xam ne bu ñu ma dugalee rek ma ne commencé loolu rek mu ne képp koo xam ne noonu nga mel wa xaamilul xadiisi bi ixtisaari an fahmihi ne moom moom jarul ma koy comprendre man daal ilmu riwaaya ak diraaya man duma leen boole yooyu sama yoon na wu ci mokkal naa walla mokkal lan la xadiis yi tekki sama yoon na wu ci mu ne e kooku ka masalil ximaari mu ngi mel ni mbaam lay néew allahu akbar wax ji rëyu na moom la alxuraan wax di kooku kamatalil ximaari moo tax wax yi naan ay alxuraan kenn mënu koo firi wala bu ko kenn firi loolu wax ju yàqu la kan moo la ko wax kan kan nañ la siteel wax ju wér jële ko ci kenn nitub yàlla wo boroom xam-xam bu wax loolu amul te ki la koy wax kat moom day teg day firib aaye ngir ne looloo tax alxuraan kenn du ko firi c'est contradictoire ñun gars yi xaw ma logique boo wax sax ndax la ndax yàlla moo ne wama ya'lamu ta'wilahu illa allah buur yàlla rek xam ni muy teg mais yow nga indil ma aaya di ko jéem firi ak sa firi bu bon ba pare ne wa léegi yow kon loolu day wane ne alxuraan kenn xamu ko kenn waru koo firi yow loo def dangaa firi du nga ba pare ne bu ko kenn firi loolu mooy bëgguma koo jëf kon gis nga c'est grave moo tax mu ne Labid ne ko sakilat ka ummuka Ziyaadu Ziyaad ibn Labid cim yow Ziyaad ak sa xam-xam fi nga toll ba nga xam ne man mii jàpp naa ne jàppoon naa te yonent mi alayhi salaam abi jàppoon naa nekkul ay fooga moom xam na ne kii boroom xam-xam la waaye le fait que lii ci noonu la koy wax que bokk nga ci ñi min afqahi bokk ci ñi gën a dégg fiqh rajulin bil madina ci ba biir madina mais biir madina mooy la muhajiruna ak lamsaar yëpp bokk na ci ñi gënoon a am xam-xam mu ne ko awalay sa ndax gisoo yow dégg nasaraan yi di jàng du dañuy jàngale tawraat ak linjiil mais dañ cee jëf dara kon kooku mooy seydna Labiid radiyallahu ta'ala anhu wa arda